baabu sëx wi bunt boobu nag lañuy ñuy war a ñëw continuer ci ak yéen moom lay wax ci nii di bunta jamaj jamaj nag ñetti xaaj la waaye man ngaa wax ne ñetti xaaj yi ñaari xaaj moo leen jur képp kuy julli buñ ne dangaa jamaj ñaara mën a am benn nga dugal ci biir julli gi lu ca bokkut wala nga génne ci biir julli gi lu ca bokk lii de mooy jamac su fekkee dang caa dugal lu ca bokkut mbaa nga génne ci lu ca bokk loola mi ngi sédd ci ñetti xaaj benn nga génne ci lu ca bokk loo xam ne farata la su boobaa fuqahaa yëpp dëppoon nañ ne sujjóot mënalu ko dara su boobaa fokk nga indi loola nga bàyyi moo xam farata ja la moo xam farata ja ab rukkoo la moo xam farata ja ab sujjóot la ak demeet yu mel ni moom walla nga bàyyi lu ca bokk lu mel ni ngëneel deme ni xunóot walla demee ni fàtte benn allahu akbar ak benn rabbana wala kalhamdu yu mel noona su boobaa loola tamit dañ na la wax na ci julli ga la bokk waaye comme dangaa jamaj ba bàyyi ko jéggal nañ la ko matt sujootal yow nag boo réeree baxi xunóot tax nga di ko sujootal xabla salaam wala baxi benn kabaar tax nga sujootal ko xabla salaam wala baxi rabbana wala kalahamdu benn tax nga sujootal ko xabla salaam su boobaa da ngay jàpp ñee sa julli gi yàqu na ndax loola matt sujootal kon nag lañ cay déggee kon benn ci def léegi-léegi nga génnee lu ca bokk loo xam ne sunna la ci julli gi lu mel ni saar way tegu ca gannaaw faati xaja wala demee nii sami allahu liman hamida ja wala demee nii maanaam am ñaari rakka war a toog taaya nga fàtte ko jug taxaw ba teqalikook suuf nga door ni ko fàttaliku continuer wala nga nga toog ta fekk yow taayahuloo ci boppam yu mel noona soo ko baxee ci julli dañ lay wax ne la su jootal ko xabla salaam xabla salaam nag mooy avant ngay sëlmal boo jullee ba julli gi jeex avant ngay sëlmal ci ngay root sujjóot toog sujjóotaat muy ñaar nga toog nag door a taaya kon nag li ñuy wàññi ci julli daal ñett la mën a am benn nga wàññi farata walla nga wàññi ngëneel walla nga wàññi maanaam maanaam sunna soo wàññee farata fuqaaw yëpp dëppoon nañ ne sujjóot mën mën lu ko dara fokk nga indi ko niñ koy indee boo toppee téere bi dana la ko wax naka noonu su fekkee ngëneel nga bàyyi kook matta sujjóotal jéggal nañ la ko su fekkee ne nag léegi kon benn rek moo taxaw ci li ñu war a sujootal mooy maanaam lu ñuy tuddee sunna sunna nag jàngoon nga sunnaayu julli waxoon nañ la ko ci téere bi su boobaa nag da ngay delluwaat nga seeti sunnaayu julli yañ waxoon ñaata la nga xam ne yii boo ci baxee ci ngay ci lay sujoot door di war waxoon la tamit farataay julli ñaata la dellul nga seeti farataay julli ya nga xam ne yii benn boo ci baxi fokk rek dafa am noo koy war a indee waaye sujoot moom du ca man soo ca bàyyee ko nga dem seeti ngëneelal julli ca buntab julli nañ ko waxee woon ci lax dëri bi nga xam ne ay yi kon benn bu ma ci bàyyi daal moom jéggal nañ ma ko matut ma di ko sujjootal sujjoot boobu nag ñiy def muy sujjootu jamac kooku sunna la moo xam sujjoot ba xabla salaam muy avant sëlmal la moo xam sujjoot ba ba'da salaam la moo muy maanaam après sëlmal ku mu ci ñaari sujjoot yooyu maanaam sujjoot ga kooku maanaam sunna la moo tax ñi koy wax ne sunna la ñu ngi koy sukkandiku ci xadis bi yonentu yàlla Muhammad wax sallallahu alayhi ne li kulli sahwin sa geddataani yi ne bi maanaa bépp jamaj la koy jàng bi maanaam mooy ñaari sujjóot moo xam jamaj ba yokk lu ca bokkut wala jamaj ba wàññi lu ca bokk wala jamaj ba da ngaa boole génnee lu ca bokk ak dugal lu ca bokkut su boobaa bu mu ci rek maanaam ñaari sujjóot moo koy jagle jamaj nag tamit lii xamle ne su sujjootal ko sunna la yonentu bi da ko def ci dundam yonentu bi ci dundam ay jamaj arrivé na ko ci julli xam naa ye ca hëpp yëpp nag daanaka jàngal xeet wi rek ngir bëgg bu ëllëgee bu leen dalee ñi xam niñ koy defaree waaye su ko defutoon li ko doon bu ëllëgee ku jamaj doo xamati ñoo koy jangee boo demee jamaj na ci jullik tusubaar ñu ne tàkku tàkkusaan dafa am ñaari rakkaa rek sëlmal fekk ca biir mbooloo ma Abubakar ma nga ca woon bi mu sëlmalee rek jub toog fële jël ñaari baaraamam yi maanaam dugalaante leen fekk na ca mbooloo ma ku ñuy wax zul yadayni maanaam araab yi dañuy dàkkantal nit moom loxoom ya dafa guddoon moo tax ñu ko daan waxee zul ni mu ñëw taxaw ne ko yow yu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dangaa fàtteem dañoo wàññi julli yenentu bi ne ko ñaar ya benn xamut ci fàttewuma wàññiwuñu julli mu ne ko yow de sa julleeg tusubaar ak tey jii mbaa tàkkusaan jii ñaari rakkaay ci nga sëlmal mu laaj leen ne leen waaw nisul ye day ni wax ndax noonu la demee ñu ne ko waaw yonentu bi jug kàbbaaraat indi ñaari rakkaay ya def bi mu sëlmalee ba julli ga jeex mu sujjóot lu ngi tuddee baxda salaam mooy bi mu sëlmalee dafa root sujjóot su di sujjóotaat toog taayaxaat dóor a sëlmal ndax dafa yokk yokk na sëlmal booba doxoon ci te ca ñaari rakkaaya te ku ne xam na ne ñaari rakkaa kenn waru faa kon nag loolu ñëpp war caa jàngee ne ku sa julli jeex a gut nga dem sëlmalal ko ñu xamal la ne la julli ga des na su boobaa jugal nga kabaar indi li des waaye nag boo demee ba julli nga jeex ba nga sëlmalal ko sujootal ñaari sëlmal ñaari sujoot su ko defee maanaam jangee ko euh, maanaam yokk googu gaar la te mooy sëlmal bi dox ci diggante bi waaye su fekkee na diggante ba yàgg na dangaa sëlmal ci julli toog lu yàgg nga door a yëg ne julli gi kat desoon na benn rakka mbaa ñaar sa xel door di ko daj mbaa ñi xamal la ko kooku moom yàqu na yàgg gaa tax su boobaa moom da ngay dem ñi liqaamalaat la nga commencé waat julli ga ca kabaarul xalmal yi boole koog yéene continuer fekk ba julli gay jeexee mais bu yàggut la ñuy wax ne mën ngaa jug nga jangee ko rek kabaar kon loolu dal na yonentu bi sallallahu alayhi ñaareel bi julleeg timis julli na ko te ku ne xam na ne julleeg timis dañ koy biral di ko jàng ca kaw moom mu def jamaj jàng ko nànk ñi xamal ko ko bu ko defee léegi nag mu door a yëkkati jàng ya ca la palaas ba laaj moo waral ba léegi képp ku julli julleeg timis maanaam da ngaa war a yëkkati jàng ya ca kaw muy fatiha ku saar su fekkee fàtte nga ko ba xas rukkoo sa xel di door di daj ne man kat jànguma woon eh, timis gi ca kaw te rukkoo ah, na ah passé na mënutoo ko dabaatalati waaye demal bu julli gi jeexee ñi xam ne da ngaa wàññi su ko defee nga sujjoot xabla salaam mooy avant ngay sëlmal ngay ngay sujjoot ñaari yoon ndax wàññi nga su ko defee nag su fekkee da ngaa commencé rek am benn aaya ñaari aaya ci fatiha ñi xamal la ko ne daal di ne la war a biral sabbal la continuer nga biral rek su boobaa li nga commencé a jàng jërul nga di ko arriéraat ñetti laaya yooyu wala ñaar ya te nga yeelu woon ko te ñu waroon koo biral jéggal nañ la ko continuer fi nga xemoon rek nga continuer su ko defee yëkkati ca kaw su boobaa bu julli nga jeexee dara du ca war naka noonu tamit gaar na ko moom yonentu bi sallallahu alayhi wa sallama julli ñeenti rakkaa mu xam ñaari rakkaa war a toog taaya fàtte ko jug taxaw moo waral ba léegi képp kuy julleeti am ñaari rakkaa war a toog taaya nga fàtte ko jug te bi nga koy fàttalikoo sa loxo yi teqalikoo na ak suuf continuel bul toogati demal bu julli nga jeexee nga sujjóot xabla salaam mooy avant seulement xam ne wàññi nga mooy wàññi nga toogaay booba ak taaya ba waaye nag waroo dem ba sa loxo yi teqalikook suuf nga dem ba taaw jàllar bi ku di toogaat koo gis mu def ko rek maanaam benn mu fàtte wala bi maanaam euh, aliwaam ñàkk sori comme yow xas nga teqali ko suuf rek continuer jarul ngay toogaat continuer nga dem andi li des ci julli ga bu julli ga jeexee nag ba nga euh, euh, avant ngay sëlmal nga sujjóot li ngay tuddee xabla salaam dal na ko tamit julleeg ñeenti rakkaa moom mu juum julli ko juróomi rakkaa ba mu ko defee ñi sabbal ko su ko defee léegi nag mu sujjóot ba'da salaam xam ne dafa yokku su ko defee kon nag yokk na lu ca bokkut muy ab rakaa kon nag yii daal ay jamaj la yoo xam ne gaar na yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci dundam mu def ko rek maanaam ngir jàngal xeet wi kon nag jamaj a ngoog ak xatteem ak la ca war léegi nag nuñ koy defee lay bëgg a jàngale si nii moo tax mu ne wa sujoodu sahwi sujootu jamaj fi salaati ci julli sunatun suna la jamaj ba pare di ko sujootal moo xam xabla nga sujoot moo xam bax da nga sujjóot sujjóotal googa sunna la moo tax yonentu bi li kulli sahwin sa geddataani léegi nag nuñ koy defee mu ne fa li nuqsaani aji nekk la ñeexal wàññi sa geddataani ñaari sujjóot yoo xam ne yaa ngi koy def xabla salaami njëkk sëlbal kañ nga koy def nuñ koy defee mu ne ba'da tamaami tashahudayni gannaaw mat ak ñaari taaya ya te mooy taayaab digg ba bu jeexee nga indi la des ca julli ga jàllale bi ku taayaxaat ba taaya ba jeex foofa nag yasiidu lay dolli ba'dahuma seen gannaaw te tasahudan ab taaya aaxara beneen muy kon boo ko seetee julli ga xam na ñetti taaya bi nga xamee ñaari rakka taaya nga dem nga ba julli gi jeex nga taayaxaat waaye nag bi nga taayaxaatee ba taaya ja jeex taxul nga sëlmal de ba taaya ba jeexee rek da ngaa root foofa nga sujjoot toog sujjootaat xam nga kon ñaari sujjóot am na nga door a toog nag fi nga tooyee nag nga taayaxaat door a sëlmal moo tax mu ne ba'da tamaami ni gannaaw mat ak ñaari taaya ya yazidu day dolli ba'dahuma seen gannaaw ñoom ñaar tashahudan ab taaya axare beneen kon nag lii mooy xàtteeb képp koo wàññi ci julli li nga wàññi nekk sunna lu mel ni saar gannaaw fatiha lu mel ni toog bi nga war a toog bi nga xamee ñaari rakkaa yow nga fàtte ko ba jóg taxaw wala lu mel ni toog nga waaye taayahuloo wala lu mel ni baxi nga ñetti kabaar ci kabaar yi nga xam ne mooy kabaar yi rukkoo yaag siggi yaag yu mel noona baxi nga ca lu man ñett wala lu mel ni sami allahu liman hamida nga baxi ko yii bu la arrivé ci sa julli maanaam continuel boo demee ba julli ga jeex ba nga taaya ba dara desut lu dul sëlma rekk des ca nga root su joot toog su jootaat toog su ko defee nag taayaxaat door a wax asalaamaaleykum julli ga door a wér noonu lañ koy jagee kon nag wàññee ngóog ñu ne ko buy dolli nag mu ne wa ziyaadatu dolli sa gedetaani ñaari sujjóot lay doon moom waaye ba'da salaami gannaaw sëlmal lay doon moo waral yëta sahadu day taaya ba'dahuma gannaaw ñaari taaya ya wa yusallimu mu sëlmal taslimatan ak sëlmal uxra beneen kon su fekkee da ngaa dolli ci julli mooy dolli ca lu ca bokkut julli ba ci kanam nga ne mane ku ne xam na ne mane bokkut ci julli wala di julli ba ci kanam ñi xoola nga juum fàtte ko huyu xam nga loolu bokkul ci julli wala sax yow danga yokk lu bokk ca julli ga ku ne xam na ne sujjóot ci julli la bokk waaye nag ñaari yoon lañ la wax nga sujjóot yow nga juum dem sujjóot ñetti yoon ku ne xam na ne rukkoo ci rakkaxa bu ne benn yoon la ca yow nga juum rukkoo ñaari yoon ku ne xam na ne fatiha wenn yoon lañ ko war a jàng ci rakkaxa bu ne yow nga juum jàng ko ñaari yoon su boobaa waaye la nga yokk ca xeetu julli ga la bokk léeg-léeg mu nekk lu ca bokk ci wax wala mu bokku ca ca jëf yow nga yokk ko ca yii bu la arrivé demala la dema dem ba julli ga jeex ba ko defee ba julli ga jeexee nga ne asalaamu aleykum waaye boo ko waxee bu mu tax nga teqali barab ba de booy wax asalaamu aleykum rek rootal nga sujjoot toog sujjootaat bi nga sujjootaatee muy ñaari sujjoot nag nga door a toog nag taayaxaat nag ba taaya ga jeex nga door a wax nga nga waxaat maanaam asalaamu kon kooku mooy baada salaam baax da salaam moom da nga wax asalaamualeykum ñaari yoon mooy ba taaya ba julli ga jeexee danga wax asalaamualeykum door a root su jóot su ya ba mu jeex nga toogaat taayaat waxat asalaamualeykum su fekkoon ne nag tey wàññi la nga xam ne xabla salaam la moom benn yoon rek la ñuy wax asalaamualeykum kon nag mu ngi noonu kon dollee nga ko moo tax mu ne wa ziyaadatu dolli sajadataani ñaari sujjóot la baada salaam yi gannaaw sëlmal lay doon da ngay sëlmal ba pare door a ñaari sujjóot ya moo waral mu ne gannaaw bi nga sëlmalee yëtu sahadu day taaya baxdahuma seen gannaaw ñoom ñaar woyu salimu mu sëlmal taslimatan ab sëlmal uxra beneen kon nag ñaara ngoog képp ku wàññi ci julli li nga wàññi nekk di sunna su boobaa avant ngay sëlmal nga koy sujjóotal ñaari sujjóot taayaxaat door a sëlmal képp kuy julli yokk ci julli lu ca bokkut wala nga yokk ca lu ca bokk su boobaa maanaam moom da ngay sëlmal ba pare da ngay julli ba julli gi jeex ba nga ne asalaamaaleykum ba pare door a root nag sujoot sujootaat muy ñaari sujoot su ko defee nag taaya door a sëlmal mu des nag benn ndax léeg-léeg kon ab benn moo la léeg-léeg nga boole yokk lu ca bokk ak bi maanaa jé maanaam wàññi lu ca bokkut benn nga wàññi ca bokk ànd ak yokk lu ca bokkut yii nag moo ca des kon boobaa nuñ koy war a defee moo tax mu ne waman naqasa ku wàññi wasaada mu dolli kooka ba tey sa geda na sujjoon xabla salaam xabla salaam ñetteeli ñetteeli sujjoon amul xabla salaam rek kaam ak ba'da salaam moo waral tey bu fekkoon ne lu ñuy teg ci xel la fiq xam ne duhut lu ñuy jàng buñ ne ak ku wàññi ci julli de xabla salaam la muy avant sëlmal ku yokk ci julli de su boobaa maanaam après sëlmal ngay sujjoot muy ba'da salaam su boobaa xel dana laaj ne waaw nag koo xam ne ngaa boole yokk ak wàññi nag moom ban sujjoot la mu ne la ñetti sujjoot a ba tey su boobaa da ngay def rek xabla salaam muy avant sëlmal ndax léegi léeg nit ki julli yokku ca lu ca bokkut jàllar bi ko tamit wàññi ca lu ca bokk loolu misaal ma mu mais mooy mel ni tey ku ne xam na ne ku jàng faatiha ba mu jeex ci rakkaa bu njëkk wala bu ñaareel war nga caa tegaw saar yow nag boo fàtte woon saar woo ba xasuru ko wàññi nga ku ne xam na ne julleeg timis ñetti rakkaa la soo juumoon tey nag def ko ñeenti rakkaa yokku nga kon nag yow bu la loolu arrivé nga wàññi saar ci rakkaa bu njëkk wala nga wàññi ko ci rakka xam ñaareel jàllar bi ko yokk ab rukkoo ci ab rakka wala ab sujoot wala nga yokk sax ab rakka su boobaa kon boole nga yokk ak wàññi parce que wàññi nga saar waaye yow yokk nga tamit beneen rakka wala nga yokk beneen ponk lii nag bu la arrivé dañuy wax ne bul konteeti dolli ga waaye konteel wàññi ga moo waral ñu ne la su boobaa sujootal xabla salaam bu fekkoon nag tey ku koy teg ci xel la te du njàng day wax ne ah comme kay da boole yokk ak wàññi da war a boole ñaar yëpp su jootal leen comme ku ku ku wàññi xabla la ku yokk baada la ku boole yokk ak wàññi kon kay da war a boole xabla ak ak ak ak baada mu ne la déeréet su boobaa notalal rek xabla ji wàññi ga ca yokk ga mooy nga sujootal ko xabla euh, bañ a sujoot maanaam baada kon loolu mooy atte ba moo tax mu ne waman naqasa ku wàññi wasaada mu dolli sage dana sujoot xabla salaami njëkk sëlmal loolu rek la koy sujootal ba ko defee julli ga wér kon nag atte yaa ngoog benn bu ci nekk wax na la nuñ koy defee léegi nag mu des nag léegi-léeg day dal nit danga waroon na a xab la te mooy avant sëlmal ndax dangaa wàññi moo xam li nga wàññi saar la moo xam taaya ba ca digg ba nga wàññi wala toogaay ba nga wàññi yow nag nga fàtte ko far sëlmal mu ne ba tey garaawagut mën nga koo maanaam baxda mën nga koo remplacer baxda foofa comme yàggut moo tax mu ne wa man nasiya ku fàtte sujjóoda sujjóot alxabliya bay ko jóg xabla xatta sallama ba mu sëlmal mu door di ko fàttaliku te moom ñi ngi ko war a def avant sëlmal yàquwut ba tey de sajada na ko sujjóotal na ko sujjóotal maanaam gannaaw ba mu sëlmalee baxda huutu fa xabla in kaana dem nekk na xariban ci lu jage waaye bu yàggee nag julli ga day yàqu bu fekkee bi nga koy fàttaliku yàgg na lool ba nga teqalikoog barab ba dadu fa penku jaare mbaa nga lekk fa mbaa nga nekk fa wax fa ba diggante ba yàgg su boobam julli nga yàqu na fokk rek nga nga julli xaat moo tax mu ne intaala intaala su fekkee dafa yàgg aw xaraja ba mu génn aw bi maanaam xattaa mi leen masjid si jàkk ja basala yàqu na sujjóodu sujjóot ba te kon na bu sujjóot ba yàqoo wa tabtulu day yàqu salaatu julli ga maa woo ànd ak sujjóot ba in kaana ndem nekk na moom ala salaasi suna nin ci baxi lu mën ñetti su na aw ak kasara mbaa lu gën a bëri ñetti suna min saalika ci loolu su fekkee ne li la taxoon nga waroon a sujootal la danga bàyyi woon ñetti sunna ni ki bàyyi nga ñetti kabaar yee kabaar yi dem rukkooxi la walla kabaar yi dem sujooti la wala kabaar baxee koo ca sujoot bala baxi nga ca lu man ñett wala sax nga baxi bi maanaa lu mel ni saar xam nga saar boo ko seetee maanaam ñetti sunna la ndax saar taxaw gi ngay taxaw ngir jàng ko sunna la bu dee dañ koo war a biral wala ñu war koo yeelu sunna la naka maanaam jëmmi jàng ga tamit sunna la su ko defee nag léegi jàng ga sunna la war a biral ga wala yeelu ga sunna la taxawaay ba tamit di sunna kon nag su fekkee tey da ngaa bàyyi lu mel noonu wala nga bàyyi taaya bi nekk ci digg bi nga xam ne benn sunna bu foor la yooyu bu la arrivé nga waroon koo sujootal xabla salaam nga fàtte ko ba ne assalaamu aleykum te qabla mooy avant sëlmal yow nga fàtte ko te sëlmal sa xel di ko door daj waaye yàggagut gaawal rek nga root sujoot foofa yàqut ko su ko defee baxda muy après sëlmal moo fay wuutu foofa xab la muy avant sëlmal su fekkee ne nag yow bi nga koy fàttalikook teqalikoo nga ak jàkk ja def nga fa lu wuuteeg maanaam liy taxawal julli baax muy demee ni wax nga fa lekk nga fa naan nga fa dëddu nga fa xibla génn nga jàkka ja mbaa teqalikoo nga ak place ba nga doon jullee su boobaa sujjóot ba yàqu na dootu ko mën a remplacer te su bu sujjóot ba yàqoo julli ga da yàqu xaali ànd ak moom kon yow lii sa àtte mooy nga dem maanaam euh, mu nga dem julli jihaat kon nag àtte baa ngoog moo tax mu ne waman nasiya ku fàtte sujjóot a sujjóot alxable bay ko jox xabla xatta sallama ba mu sëlmal sagena na ko sujjóotal su ko defee baax da huutu fa xabla inkaana bu nekkee xariban ci lu jege ñu ne ko bu yàggee nag mu ne ko intaala su fekkee dafa yàgg aw xaraja ba mu génn minal masjidi sa jàkka ja batala yàqu na sujjóotu sujjóot ba wa tabtulu da yàqu salaatu julli ga maahu ànd ak sujjóot ba in kaana ndem nekk na ala salaasi suna niñ ci baxi lu man ñetti suna waaye nga déggee seen su fekkee dafa baxi benn suna bu xoyof rek lu mel ni benn kabaar wala benn rabbana wala kalhamdo yooyu kooku jéggal nañ ko ko maanaam bu ko sujootalu tamit yàqu dara rek julli ga aw ak sara mbaa lu gën a bëri ñetti sunna lu mel ni baxi lu man ñeenti sunna mbaa juróom su boobaa tamit bi maanaa da nga koo war a sujootal soo ko sujootala tut ba teqali kook place ba yàgg julli ga moo tax mu ne wa ilaa su fekkee ne nag yàggut fala tabtulu du yàqu julli ga su boobaa rek mën na ko sujootal foofa rek yàqu dara ki julli ga ba ja tegu nag mu ne waman nasiya ku fàtte sujooda sujoot al baadiya bay kojug baada sajadahoo na ko sujootal walaw baada walaw baada aamin doonte gannaaw xat la waaye dafa bëgg ne walaw baada xiinin doonte gannaaw diira lu mu yàgg-yàgg yow kat danga doon julli yokku ci julli ga lu ca bokkut mbaa nga yokku ca lu ca bokk rukkoo benn yoon nga juum rukkoo ñaari yoon faate ñi war koo jàng ñaar benn yoon nga juum jàng ko ñaari yoon sujjóot ñaari yoon nga juum sujjóot ñetti yoon wala rakka julli gi nekk ñaari rakka nga juum def ko ñetti rakka wala julli gi nekk ñetti rakka comme timis nga juum dem julli ko ñeenti rakka wala julli gi nekk ñeenti rakka comme tusubaar ak tàkkusaan ak gexe nga juum julli ko juróomi rakka léegi nag nga toog lu yàgg bi nga demee ba sëlmal sa xel daj ko fekk yàgg na foo ko fàttalikoo te fekk yaa ngeen njàpp rek demal nga jublu penku su ko defee su jootal ko ndax moom toroxal saytaane rek la xataa boo ko bàyyee woon su jootaloo ko tamit yàqu dara ci julli ga moo tax su jootu baax da moo gën a xoyof su jootab xabla ndax su jootab baax da moom lu mu yàgg yàgg yàgg yàgg foo ko fàttalikoo fukki xat la ñaar fukki xat la su boobaa mën ngaa dem nga su jootal ko comme yaa ngi njàpp léegi nag buy la moom moom mënul yàgg ndax moom dañu bëgg avant ngay sëlmal ca julli ga nga ko war a sujjóotal soo ko fàttee ba sujjoo ba ba ba sëlmal ba tey bay nañ la nga sujjóotal ko foofa soo ko fàttee nag ba xas teqalikoog place ba wala teqalikoog place ba mais def nga fa luy dàqoxanteeg wér ak julli lu mel ni wax nga fa waxi àdduna jàllar bi ku dëddu fa penku mbaa nga lekk fa mbaa nga naan faak yi ci aju su boobaa sujjóot ba yàqu na comme sujjóot ba yàqu na nag day yàqaale julli ga fokk da dem julli moo waral baada di après sëlmal moo gën a xoyof moom foo ko war a defee loo ko fàtte lu mu yàgg-yàgg rek mën ngaa dem bi maanaa nga dem su jotali ko waaye fuqaha yi ne nañ bu la dabee nag ci jumaa lu mel ni tey ku doon dem ci julli jumaa di julli ji fekkee benn rakka ab jumaa ja parce que boo fekkee boo xamul benn rakka yow ku ñëw ci jumaa fekk bi ngay ñëw imaam rukkoo na deuxième rakka ba ba siggi ngay door di ñëw wala yow fekkee nga rukkoo ba waaye sa cër ya dalut imaam siggi yow kay kon bu imaam sëlmalee rek jugal nga li xam julli tusubaar parce que xamoo dara xamoo lu mat ab rakka jumaa ku ci xamut lu mat ab rakka da nga koy da nga koy da nga koy da nga koy dem nga nga nga julli maanaam tusubaar ndax jumaa mënta wéree ci kenn nit waaye nag boo ci xamee lu mat benn rakka premier rakka ba faat na la mais fekkee nga deuxième bi su imaam sëlmalee rek yow jugal nga indi benn rakka ba benn rakka boobu nag boo ko doon indi yokku ca lu ca bokkul mel ni nga dem jàng fatiha ñaari yoon wala nga dem maanaam rukkoo ñaari yoon wala nga dem sujjóot lu mat maanaam eh, eh, maanaam ñetti yoon ak yi ca aju lépp luy waral yokk rek wala nga wax lu bokkul ci julli ga mais nañu xoola nga huyu wala nga juum am loo ko jaxaseeg yu mel noona su boobaa nag nga war koo sujjóotal ko yow yaa koy sujjóotal ba'da salaam mooy après sëlmal ba nga sëlmalee yow sa jumaa ja ba pare ci nga war a sujjóot yow nag nga fàtte ko ba dem ñibi sa xel daj ne man jumaa ji passé imaam dafa ma cee rawee woon benn rakkaa mais ba ma jógee man di fay deux rakkaa bi ma imaam rawee woon yokku naa ca julli ga lu ci bokkut su boobaa nag boo ko fàttali ko mën na at mën na ñaari at mën na semaine mën na ñetti fan su fekkee yaa ngi njàpp laggal nga dox waaxu dem ca jumaa joo njëkk a jot ndax jumaa defee ko ci jumaa sarta ca moo waral boo amee sujootu ba'da salaam boo xamee ne ci jumaa la la dabee ci jullig jumaa su boobaa boo ko sujootalee sa marché ba du wér soo ko sujootalee sa kër du wér sokku rek da ngay waaxu dem ba ca jumaa ja booy dugg ci jumaa ja loo njëkk a jot rek mën ngaa su ko defee nga sujjootal ko waaye nag moom jumaa defee ko ci jumaa sarta la ca moo waral kon fokk nga dem jubee ko jumaa ja waaye nag lii bu la arrivé woon ci julli juróom yi donte le ci place ab jumaa nga ko doon jullee wala ci jàkka fu ko sa xel dajee rek yow mën ngaa root nga sujjootal ko jublu penku fu mu la mën di fekk baax na bu la fekkee sa bureau baax na bu la fekkee sa sa sa bi ngay jaayee baax na wala sa magasin wala fu mu la fekk rek yaa xam nag buy jumaa moom li ëpp ci fuqaaw yi d'accord nañ ne fokk nga dem ba ci jumaa ja defee ko fa ndax jumaa jullee ko ci jumaa lu la farata ca sarta la ca te lii xaaj la goo xam ne jëfa bokku ca jullit jumaa ja kon nag moo tax mu wax loolu moo tax mu ne waman yee ku fàtte sujjóotal sujjóot albaxdiya bay ko jóg baxda sa jëddahoon na ko sujjóotal wala baxda xamin donte gannaaw xat la dafa bëgg wax ne lu mu yàgg-yàgg rek mën ko ko sujjóotal bàyyi na wax jooja léegi nag mi ngiy wax koo xam ne kon wax na la ne la li ñuy mën a sujootal mooy sunna ku ko def ku bàyyi sunna ci julli su boobaa dañ koy sujootal nga koy mën a sujootal wala nga yokku ci julli lu ca bokk wala nga yokku lu ca bokkut comme yokku rek la moom man nga koo sujootal léegi nag dafay bëgg a wax li nga xam ne kenn mënu koo sujootal fokk rek nga indi ko moom lay wax ne wa man naqasa ku wàññi faridatan farata te farataa julli xamoon nga ko lu mel ni yéene moo ci jiitu woon def kabaaru xarmal tegu woon ca jàng fatiha tegu woon ca rukkoo bokkoon na ca dal ci sa sa rukkoo ba cër bu ne ba nga ci nekkee nga dal ca naka noonu sujjóot ca la bokk sëlmal ca la bokk yooya nga xam ne tey dama leen limal ak ya ca des xam ne mat na fukki farata ak ñeent benn boo ca baxi falaa yu gis du ko day sujjóot du sujjóot xanaxaa ca moom farata dafa foor ba nga xam ne soo ko baxee fokk danga koy indi waaye doo ko mën a sujjóotal dafa am nag farata yuñ mën a dabaatal ci indi am yuñ mënta dabaatal ci indi bépp farata boo xam ne danga nga koo bàyyi lu mel ni yéene dem ba ca ñaari rakka ba sa xel daj ne man kat yéene wu ma yow kon julli nga yàqu na kenn mënu koo dabaatal yàq sa julli nga yàqu na demal nga baxi li nga doon def lépp te yéene xaat jéem a kàbbaar wala yow sax yéene nga waaye defuloo takbiratul ihram maanaam kabaaruloo kabaaru xarmal ci julli gi tëb rek yéene ne julli rek dal ci fatiha mu jeex nga dal ci saar dem rukkoo sujjóot sa xel daj ne ay man ndeke julli gi ma doon julli sax maanaam kabaaru ma xarmal kooku kenn mënu koo dabaatal yàqu na baxi li nga doon def lépp nga commencé at julli gi à léegi nag kon ñaar yooyu lañ mënta dabaatal ci julli mooy yéene ak kabaaru xarmal ñaari farata la yoo xam ne moom boo ca xas baxi ca commencement ba rek donte le dem nga ba ba ngay sëlmal nga sa xel di ko door daj lépp yàqu na dafa mel ni tey tubay joo xam ne ci misaal takkuñu gaño ga tubay nag yaakaar naa balañ koo mën a tubayoo day fekk mu am gaño wala tubay joo xam ne amul sentiir te fekk mi ngi la ëpp su boobaa tamit doo ko mën a sol foo tollu rek dangay ngay wagasu kon dara xamagul rek wala mu mel ni kuy ñaw te fekk na biir ñaw ga fàtte naa fas maanaam bopp wëñ nga xam nga su boobaa booy xëcc rek la nga ñawoon lépp dafa lay topp kon ku fàtte yéene wala nga bàyyi kabaaru xarmal loo sori sori sa julli ga mënatoo koo dabaatal waaye nag lu dul ñoom tey mel ni nga nga doon julli fàtte ab rukkoo wala nga fàtte ab ab sujjóot wala nga fàtte fatiha ki sa rakkaa bu njëkk misaal nga dem a dem ba dugg ca bu ñaareel ba waaye ba nga cay dugg ñaara mën a am su fekkee bi nga koy fàttaliku rukkoo xaatagoo ca bu ñaareel ba mooy téyeegoo say woom garaawut kon baxil li nga doon def loola ta nga dem jëli li nga bàyyi woon fële bu dee fatiha la nga dem taxawi jàngaxat fatiha su jeexee nga jàngat saar defaat li nga defaatoon door a mën a xam ab rakka bu su fekkee tamit jàngoon nga fatiha ku saar mais rukkoo nga fàtte woon te yow bi nga koy fàttaliku dem nga ci deuxième rakka bi ba ca fatiha ja sa xel door koo daj baxil fatiha ja nga doon jàng ta nga dem jéemay rukkoo yi rukkoo bële nga fàtte woon ca rakka bu njëkk ba soo koy defee sax bëgg nañ nga jàngaat tuuti lu mel ni as maanaam ay aaya rek waaye doo baa mu xat fatiha nga jàngaatal tuuti rek dañ sax ñu bëgg rukkoo nekk ci gannaaw jàng su ko defee nag boo rukkooxee nga siggi wax sami Allahu liman hamida ba sa cër yi dal nga door a dem sujooti jàllal bi ku toog sujootaat jooroon nag jug nag door a xam benn rakka continuer nag ca deuxième ba kon dama bëgg a wax ne foo ko fàttalikoo te bi nga koy fàttaliku deuxième rakka ba ko mooy fasoogut man ngaa baxi li nga nekkoon te nga dem defari li nga fàtte woon su fekkee ne nag bi nga koy fàttaliku sa deuxième rakkaxa bi rukkooxal nga ko téye nga sa wóom yi ba sa cër yi dal sa xel door a daj ne man kat ndeke sama rakkaxa bu njëkk bële jànguma ci woon fatiha wala sama rakkaxa bu njëkk bële rukkooxuma ci woon wala sama rakkaxa bu njëkk bële dama caa fàtte woon sujjóot su boobaa jàppal ne bu njëkk ba moom yàqu na waaye nag sa deuxième bi mooy sa première kon sa deuxième rakka mooy sa première su boobaa kon boo ko seetee julli gi da nga julli lu mat maanaam juróomi rakka ndax benn moo yàqu moo tax su ko defee nga continuer ba julli ga jeex nga sujjóot xabla salaam ndax boo ko seetee boole nga yokk ak yi su ko defee bu julli ga jeexee avant ngay sëlmal ci ngay sujjóot muy xabla salaam kon nag ku fàttee farata ma nga noonu moo tax dafa foor ba nga xam ne fokk nga dem andi ko su fekkee daal rakka bi ko méng fasoogut demal nga andi ko fekkee bi ko méng fasu na booba moom rakkaxa booba yàqu na dama ko misaal ci bu njëkk bi rek waaye tey su fekkoon ne bu njëkk baa baax nga dem ba ca bu deuxième ba nga bàyyi ca fatiha wala rukkoo wala sujjóot dem ba ca troisième ba sa xel door koo daj waaye rukkoo aguloo demal nga dem defi ko euh, def li nga defaatoon su ko defee ñaareelu rakkaxa ba mën a yéwén nga door a dugg ca bu ñetteel ba su fekkee na bi nga koy fàttaliku bu ñetteel bi maanaam fasu na maanaam rukkooxal nga ko ba pare nga door a fàttaliku ne sama deuxième rakka bi bàyyi woon naa ca rukkoo wala su jot jàppal na deuxième bi moom yàqu na sa troisième bi mooy sa deuxième su fekkee bi nga koy fàttaliku nag eh, maanaam rukkoo agoo bu fa fàttee jàng fatiha ku saar ndax mooy sa deuxième bu fa fàtte tamit gannaaw bi fatiha ku saar wa jeexee nga rukkoo sujjóot bu fa fàttee toog taaye fa dontele taaye woon nga ca bële ndax bële valable tut bii mooy troisième bi mooy deuxième moo tax bu fa fàttee toog taaya su ko defee nag ba ba nga continuer ba julli nga jeex kon nag noonu lañ koy dabaatale léegi nag kon moo tax mu ne waman naqasa ku wàññi faridatan farata fala yusi du ko doy sujud sujud xanaa ca farata ga déedéet indi rek niñ koy indee am na lu ñu ci indi wax naa la ko leke des danañ ko gën a mottali ca la ca des léegi nag ba ca des kon mooy ngëneel moo ne nag bu ne bu fekkee da ngaa baax yi ngëneel nag lu mel ni xunóot lu mel ni sunna bu xeef rabbana wala kalhamdu mbaa lu mel ni benn kabaar nu may def moom la lay wax ci nii ne waman naqasa ku wàññi fadaila ay ngëneel fala sujjóot déet sujjóot alayhi di ko war kenn du ko sujjóotal moo waral sax boo sobee wala nga réeree ba dem baxi xunóot wala nga baxi benn kabaar wala nga baxi rabbana wala kalhamtu ba tax nga dem di ko sujjóotal qabla salaam muy avant seulement julli nga yàqu na boo paree rek demal nga julli ji xaat waaye boo ko sujjóotalatoon nag baxda ah su boobaa ah moom julli nga wér na ba pare nga door di sujjóot ko sa affaire na dara neexatu ci moo waral bàyyi nga neel kum tax a xab la salaam muy avant sëlmal julli ga moom yàqu na waaye su fekkee nag ngaa juum tax nga sujjóotal ko baax da su boobaa moom julli ga baax na dara yàqut ca ndax dem na ba pare nga door di sujjóot la nga def moom kenn du ko compter léegi nag mu des nag léegi lan mooy waxal ñii sujjóot xabla parce que dalaa wax ne la farata moom kenn du ko sujjóotal fokk nga indi ko nga neel matta sujjóotal sunna rek la ñuy sujjóotal waaw yan sunna nag mooy tax ñu sujjóot ñaata sunna ngay am noo war a war a sujjóot moom lay wax ci ne walaa yekkoonu du nekk sujjóotu sujjóot alqabliya bay ko ju xabla ilaa li tarki sunnatayn lu dul nga baxi ñaari sunna fa ak sara topp lu gën a bëri ñaari sunna fokk bala ngay sujjóot buñ ne sunna sunna na fekk sunna yaa nga baxi mat ñaar jëm ñett ak lu mu bëri bari yaa xam nag waaye benn sunna rek bu xoyof kenn du ko sujjóotal benn kabaar boo baxi boo xam ne ngaa waroon dem rukkoo yi defi ko wala nga bàyyi ko ca rukkoo ba maanaam war a bàyyi ko ca sujjóot ba defi ko nga bàyyi ca benn rek jëru sujjóotal jéggal nañ la ko fokk mu man ñaar mat ñett jëm kaw su ko defee tamit nag waaye benn sunna rek bu xoyaf kenn du ko sujjóotal moo tax mu ne am amma sunnatu daal sunna alwaahidatu bay benn fala sujjóot de sujjóot laxaa di ko ñaal benn sunna rek kenn du ko sujjóotal lu dul yenn sunna yi boroom xam yi lim am na am na ay sunna yoo xam ne boroom xam-xam yi lim nañ ko ne boo ca baxee da nga ko sujootal ñu koy tënkee ne siinaani shiinaani kaza jiimaani taani addadu sunani samaani ñu ne juróom-ñetti sunna yooyu daal boo ca baxi moom dañoo bëgg nga sujootal ko ndax sunnatu mu akkada la juróom-ñetti sunna rek ci julli mooy yoo xam ne benn boo ca baxi moom foog nga sujootal ko waaye yu dul juróom-ñetti sunna yi ma bëgg a lim boo ca baxee benn bul sujoot baxil ba nga baxi ca ñaar jëm ñett jëm kaw waaye buy benn rek jéggal nañ la ko juróom-ñetti sunna yi nga xam ne nag ñoom benn boo ca baxee sujootal ko mooy ñaari siin ya siin gu njëkk ga mooy saar saar dafa foor wala aaya bi ngay teg ca gannaaw faatiha ja ci ñaari rakkaa yu njëkk ya kooku moom boo ca baxee rek xem ca faatiha ja rek fokk nga sujoot xabla salaam ndax da ngaa wàññi wala yeelu ku ne xam na ne tey lu mel ni maanaam tusubaar ak tàkkusaan dañ koy yeelu jàng ko nànk yow nag boo ko baxee juum dem jàng ko ca kaw yokk nga subaar kay ko ci jàng ca kaw yokk nga comme da ngaa yokku nag après maanaam sëlmal ci ngay sujjóot muy baax de salaam da ngaa yokku waaye tey lu mel ni tey maanaam euh, maanaam euh, timis wala gexe ku ne xam na ne ca ca kaw lañ koy jàng yow boo juumee yeelu ko wàññi nga dem jàng timis nàng te koy nga koy fàttalikoo rukkoo nga ba pare ca fatiha ak saar wa ah kon yow loolu passé na xas nga rukkoo su boobaa bàyyil bu julli nga jeexee avant ngay sëlmal nga sujjóot xam ne danga ngaa wàññi bu la dalee ci timis noonu la bu la dalee ci gexe noonu la bu la suba noonu la su fekkee na bi nga koy fàttaliku rukkoo goo dañoo bëgg nga dem baa mu xaat jàng ya waaye boo ko baa mu xaatee tamit muy fatiha gu wa du tere tamit bu julli nga jeexee danga nga sujjóot ndax yokk nga ndax jàng nga ñaari yoon fatiha su boobaa nag kon tamit da ngay sujjóot lu muy tuddee ba'da salaam muy après sëlmal su ko defee nag kon ñaari siin yaa ngoog siinaa ni muy ñaari siin ya mooy tashahud yow bi nga xamee ñaari rakkaa war a toog toog nga waaye taayahuloo da war a taaya wax attahiyaatu lillahi zakiyatu lillahi attayibaatu salawatu lillahi ba taaya ja jeex su ko defee nag waaye ngaa toog rek waxoo dara su ko defee loolu tamit loolu da ngaa war a dem jàngi ni ñuy taaya ndax ni nga fexe ba xam sa àdduna yére yi ngay sol boo jëndeeg boo jaayee kenn du la nax genn wàllam boo ko jàngee xam ni ñuy taaya muy tasawut ba kon su ko defee nag léegi ba ca boo fa bàyyee biral mooy jëxëru biral mooy demee ni julleeg maanaam timis wala gexe dañ koo war a biral wax ko ca kaw yow nga juum jàng ko nànk ku ko def xam wax naa la ne yow su boobaa wàññi nga kon su boobaa da ngay sujjoot avant sëlmal naka noonu wala nga bàyyi julloo su muy toogaay da ngaa xam ñaari rakkaa war a toog taaya nga fàtte ko ba jug taxaw teqalikoo ak place ba sa xel door di daj ne yee eh, man taayahuma di comme xas nga teqalikoo suuf rek continuer bul toogaat demal bu julli gi jeexee avant ngay sëlmal nga sujjóot xabla salaam te mooy avant sëlmal ndax danga ngaa wàññi toogaay booba su ko defee nag kon euh, yooyu moom ngay continuer muy sunna yi nga xam ne yu foor lañ boo ca baxi rek da nga koo war a sujjóotal euh, bokk na ca maanaam taaniya maanaam tahmid euh, mooy moom demee ni maanaam demee ni sami allahu liman hamida boobu dafa foor kooku sunna la li ñenn ñi ci fuqaaw yi nañ foog boo ca baxee boo ca baxee benn rek da nga koy sujjóotal am nañu ne déedéet foog nga baxee ca ñaar ak yooyu comme ni nga xamee ne mooy tahmid tamit rabbana walakal hamdu ñu ne boo ca baxee benn ñu ne déedéet foog nga bàyyi ca lu mat ñaar jëm ñett ci nga koy door a sujjóotal kon nag yu dul sunna yooyu boo fokk nga baxi ca ñaar ñett door di ko sujjóotal waaye benn rek kenn du ko ca sujjóotal waaye yimal limal la moom boo ca baxee benn rek fokk nga sujjóotal ko lu mel ni yeelu lu mel ni bi maanaa saar lu mel ni taaya lu mel ni toogaayu digg ba bi nga xamee ñaan rakka ak lu demee ni bi maanaam maanaam toogaayu digg ba ak loo lu demee ni maanaam biral muy fu ñu war a wax ndànk yow nga juum wax fa ca kaw yu mel noonu su boobaa tamit da ngay dem nga sujootal ko mu ngoo moo tax mu ne wa ama sunnatu daal sunna alwahidatu bay benn fala sugo de sugo laxa di ko ñaal faw mu ne a ilal sira ndere ku baxi yeelu wal jëxra ak biral moo tax mu koy firi fa man asara képp koo xam ne dafa yeelu fil jëxri ci sajada na sujjóot xabla salaami njëkk sëlmal ndax su boobaa wàññi na ku ne xam na ne timis ak gexe dañ koo war a biral yow nag boo juumee nga dem yeelu ko jàng ko nànk dañ lay wax ne wàññi nga su boobaa comme bi nga koy fàttali ko xas nga rukkoo passé na bahil bu julli nga jeexee rek nga sujjóot avant ngay sëlmal su ko defee nag beneen bi mu ne waman jëxara ku biral fi siri ci parasab yeelu sajada na sujjóot ba'da salaami gannaaw sëlmal ndax yokku na xam nga lu mel ni tusubaar ak tàkkusaan dañ koo war a jàng nànk yow nga juum jàng fatiha ja ak saar ca kaw bi nga koy fàttalikoo rukkoo nga ba pare sa xel door di ko daj continuer waaye nag bu julli nga jeexee ba nga sëlmal ba pare nga root su joot root su jootaat bu ko defee nag doora taayaxaat sëlmal yi yëm bu ñu koy wax ne mooy góor ñi waaye jigéen ñi ñoom lii du leen dal ndax ñoom seen julli yépp dañ koo war a yeelu muy tusubaar yaag takkusaan yaag timis yaag gexe yaag yooya moo waral sax jigéen bu juumee jàng ca kaw dañ ko wax ne rek ne maanaam loola du tax maanaam mu sujootal ko yokk guñ konte wut la su ko tayee nag dafay am bakkaar waaye nag moom bu bu juumee jàng ca kaw tamit du tax maanaam mu sujootal ko ndax dañ ko jàppe mu yokk guñ konte wut moom julleem yépp rek dañ ne ko sa baat awra la dee koy wax nànk kon nag lii ñun góor gi ñoo ko moom yeelu fu ñu war a biral ak biral fu ñu war a yeelu ba ja tegu mooy waman takallama ku wax na saahiyan di agi jamaj sa ge dana sujoot ba'da salaami gannaaw bi mu sëlmalee ku ne xam na ne wax bokkut ci julli yow yaa ngi julli wax waxi àdduna yi waaye fekk juuma tax fekkoon ne yaa ko tay sax julli nga yàqu na waaye nag ñi xoola nga huyu fekk tayuloo ko wala nga julli ba ci kanam nga ne yéen a may dégg wala wax nangam ak nangam yu mel noonu fekk yow tayuloo ko su boobaa dañ lay wax na la ah jéggal nañ la ko waaye nag jangee ko soo jullee ba julli gi jeex ba nga sëlmal maanaam nga sujjóot ñaari yoon toog taaya maanaam su jootaat su joot ñaari yoon toog taaya door a sëlmal muy maanaam lu ñuy tuddee après sëlmal muy ba'da salaam wa man sallama ku sëlmal min rakaatayni baxee koo ci ñaari rakaa saahiyan di ak i jamaj sagga dana su joot ba'da salaam gannaaw bi mu sëlmalee ba pare mooy ne ku am ñaari rakaa ci julleeg ñetti rakaa muy timis wala julleeg ñeenti rakaa muy timis ak gexe muy muy kon tusubaar ak tàkkusaan ak gexe yow nga xam ñaari rakaa rek fàtte ko sëlmal waaw nag su boobaa nag jugal fi nga ko fàttalikoo su fekkee yàggut jugal nga kabaar indi ñaari rakkaa ya def bu dee tusubaar la mbaa tàkkusaan la mbaa gexe la bu dee timis la nga jug kàbbaar indi benn rakkaa bi def soo paree nag ba julli ga jeex ba nga taaya ba sëlmal nga sujjóot lu ñu tuddee ba'da salaam mooy après sëlmal mooy nga sujjóot ñaari yoon ba pare toog door a taaya door a sëlmal ndax da ngaa yokk su fekkee ne nag fi nga sëlmalee bi nga xamee ñaar rakkaa dafa yàgg def nga fa lu wuuteeg luy defar julli mooy maanaam dëddu nga fa penku teqali ko nga ak baraag ba bu doon jàkka génn nga ko waa lekk nga fa naan nga fa ak yooyu julli nga yàqu na demal nga julli jihaat moo waral yonentu bi dal na ko bi mu ko dalee zul ni ñoo wax ko ko fekk yàggul rek dafa jug mu kàbbaar su ko defee nag indi ñaar ya def ba mu paree nag mu sujjóot maanaam ba'da salaam muy après sëlmal nag mi ngi wax ba tey waman saada ku dolli fi salaata ki julli rakaatan benn rakaa aw rakaatay ni mbaa ñaari rakaa sagina na ko sujootal ba'da salaam ba tey gannaaw sëlmal mi après sëlmal julli kay ku ne xam na ne bu dee suba ñaari rakkaxa rek la yow boo juumee dem def ko ñetti rakkaxa ku ne xam na ne bu dee tusubaar ñetti rakkaxa la boo juumee dem def ko ñeenti rakkaxa ku ne xam na ne bu yeneen julli ya ca des ñeenti rakkaxa la soo juumee nga dem def ko juróomi rakkaxa mbaa juróom benn su boobaa dañ lay wax da ngaa yokk julli gi baax na waaye li nga koy jangee nag mooy gannaaw bi nga sëlmalee ba pare rootal nga sujjoot ñaari yoon taayaxaat ba pare door a sëlmal muy après sëlmal ndax da ngaa yokk lu ca bokkut ndax julli saa yoo ca la bokkee lu ca boo ca yokkee lu ca bokk mbaa nga yokk ca lu ca bokkut te fekk tayoo ko su boobaa après sëlmal nga koy sujootal muy bax da salaam léegi nag mu des waman saada ku dolli fi salaati si julli mislaha kemam ba ko dee batalat yàqu na moom salaatuho julli ga batal julli ga julli ga yàqu na kenn mënu ko jangati julli soo ca yokkee lu ca bokk ba mu far tolloog moom julli nga yàqu na julli suba ñaari rakka la nga juum dem julli ko ñeenti rakka kooku moom kenn mënu koo jàng julli nga yàqu na julli xaat suba rek tusubaar ñeenti rakka la nga juum nekk sa xel mi di calculer dara ba julli ko juróom-ñetti rakka xam naa loolu moom xëpp na lu muy dal ni sax dana jafe soo julli nga yàqu na bu dee demi julli ak timis ñetti rakka la nga juum dem julli ko juróom benn rakka julli ga yàqu na li ëpp ci fuqaaw yi sax ñu ne boo ko jullee juróomi rakka sax julli ga yàqu na ndax dañuy wax ne maa qaaraba shay'un yu'ta hukmuhu lépp lu jege dara dañ ko jox àtteem ba xam naa loolu duma wax ne dana du dal kenn waaye dana ñëw ñu muy dal bana wax ja wa man shakka ku sikk fii kamaali salaati yi ci mat ak julleem ataa na indi bi ma shakka ci lam sikk fii ca moom waaye wa shakku sikk ga fi nuqsaan na ko def muy wàññinti li tahaqquqihi ngir ak dëggalam da ngay julli ba ca biir julli ga nga sikk ne waaw man ñaari rakka laa xamam benn rakka def ko muy benn mu gën a wóor soo demee ba julli ga jeex nga sujjóot baax de salaam ndax mënoon naa xam muy ñaar muy après sëlmal kon ko si nga koy sujjóotal wala nga taxaw ne waaw man sujjóot naa wala sujjóotuma wala nga ne man est ce que benn yoon laa sujjóot wala ñaar def ko muy ne benn yoon nga sujjóot rek après nga sujjóotaat boo demee ba julli ga jeex ba lépp pare ba nga sëlmal nga sujjóot ñaari yoon su ko defee toog taaya door a sëlmal gannaaw bi nga sëlmalee bale muy maanaam ah, baax de salaam di après sëlmal kon nag saa yoo sikkee ci def dara jàppal ne defuma ko saa yoo sikkee ci lim jàppal lim ba gën a néew su ko defee rek boo demee ba julli ga jeex nag nga door a sujjóotal ko ba'da salaam ndax mënoon naa am defoon nga ko bana wax ja fa man shàkk ku sikk fii rakaatin cib rakaa aw sagadatin wala sujjóot ataana indi bihaa ca moom wa sagada mu sujjóot ba'da salaam yi gënaaw sëlmal dangaa sikk sàkka ci rakaa waaw rakaa bi def naa kom defuma ko wala waaw ñett laa xamam ñaar def ko muy ñaar ñett laa xamam ñeent def ko muy ñett su ko defee nga indi rakka jangee ko ko indi yokkee ko ko bu paree maanaam nga sujjóot ba'da salaam wala nga ne sujjóot naam sujjóotuma jàppal ne kon sujjóotoo ñaari yoon laa sujjóot wala benn jàppal ne kon benn yoon laa sujjóot nga indi sujjóot ba su julli nga jeexee nga sujjóot ba'da salaam muy après sëlmal wa in shakka bu sikkee fi salaami ci sëlmal sallama na sëlmal in kaana bu nekkee xariban ci lu jege su boobaa nag wala sujjóot de sujjóot alayhi di ko war wa in taala bu yàggee nag batalat yàqu na salaatu julleem nga mooy dangaa sujjóot dangaa toog taaya ca toogaayu taaya ba ba pare ngay sikk ne waa man sëlmal naam sëlmaluma fa nga koy sikkee rek gaawal nga ne asalaamualeykum génn ca bu la fekkoon nga sëlmal nga sëlmalaat yàqut ko su fekkoon sëlmaloo woon nga sëlmal rek génn ca waaw kon comme jege na yàqut waaye su fekkee da nga naan sëlmal naam sëlmaluma te fi nga koy fàttalikoo maanaam yàgg na ba teqalikoo nga ak place ba wala bu doon jàkka ja génn nga ko bu doon tey tamit eh, ndox jege na la naan nga ca wala bi maanaa bu doon lekk jege na la lekk nga ca ba def nga daal lu sàmmohanteeg julli su boobaa maam julli nga yàqu na demal maanaam nga dem julli xaat su ko defee nag fi ngay sikkee naam sëlmal laam sëlmaluma fe ko defee nga gaaw sëlmal te fekk yàggut kooku moom dara niwute moo tax mu ne su boobaa sax wala sujjóotal yi du jar nga di ko sujjóotal moo tax mu ne wa inshaka bu sikkee fi salaami ci sëlmal sallama na gaaw sëlmal génn ca coow la inkaana bu nekkee nag xariban ci lu jege nga déggee ci ne kon bu yàggee julli ga yàqu na waaye nag su fekkee dafa jege ba tax mu sëlmal wala sujjóoda alayhi dara du ko ca war ci sujjóot du jaral muy sujjóot baax daal xablaak yooyu jaru ko dara waru ca waaye wa intaala bu yàggee baam naan sëlmal naan sëlmaluma fekk diggante fi mu ko fi mu koy sikkee ak fi mu koy kiiyee yàgg na fa ko defee yàgg na ba nga xam ne nit def na fa lu sàmmohanteeg lu dul julli julli ga yàqu na moo tax mu ne kon la yàqu na salaatoo julli ga bana wax jooja bii nag mi ngi dal ñu bari muy jax-jaxal wal mu wisu aji jax-jaxal yatru ko na bàyyi al waswasata jax-jaxal ga min qalbihi ci xolam wala yaati bu mu indi bi maa sàkk ca la mu sikk fii ca moom walakin li fi nekk daal yasjudu nay sujjóot ba'da salaam yi gannaaw sëlmal rek bu sëlmalee pare sujjóot julli gu ne sawaawun aji xem la chàkk moo xam sikk na fii siyaadatin ci dolli aw saani aw naqsaanin wala wàññi yow su fekkee da ngay julli ñaara mën a xam da ngaa taqoo jax-jaxal da jax-jaxal toujours ñu waxee jax-jaxal nag mooy tey koo xam ne maanaam bët bu set juróomi jullee mi fokk dana xam goo xam ne jax-jaxal dana ko ci gaar moo xam tusubaar la timis la gexe la wala bu dee juróomi julli yi dana ko ca gaar ci ñaari julli wala maanaam du koy gaar julli gu ne waaye bu ko gaarul tey bu subaa dana ko gaar wala bu ko gaarul suba gannaaw suba dana ko gaar te loolu seytaane moo koy def ci xol koo ko gis mu koy taxoo mu koy def rek xamal ne na jàpp ne ku gëm yàlla la ndax seytaane mooy jéem a yàq la ca xolam ba seytaane moo sàcc ñoo xem xam nga sàcc du sàcc ci néeg bu amul marchandise nii bu xamul dara lu koy sàcc yi def lu koy sàcc yi defee boo ko neexoon sax tijji buntu ya bàyyi ko noona seytaane tamit xol bu am gëm yàlla fat sopp yonentu yàlla muhammad sallallahu sa wa sallam lay jéem a am ak jaxal waaye xol boo xam ne moom ah, dara newut ca kooku seytaane sax du ko jéem a nekk di jax-jaxal la parce que pare na ca moo waral bu la dalee bul yaakaar ne yàlla dafa laa jéppi bul yaakaar ne dafa am lu yàq ci sa diine jàppal ne yow ku baax nga ku gëm yàlla nga moo waral seytaane bëgg laa yàqal su boobaa nag moo tax li ñu wax nga toroxalee ko ko yow saa yu su la gaaree rek saa yu la gaaree rek jàppal buñ ci moo xam yokku la wala wàññi la bul compter fexeel rek ba julli ko pare boo demee ba julli ga jeex rek nga sujjóot maanaam lu ñuy tuddee baax de salaam boo gisee ñu wax la bax de salaam muy après sëlmal dañ say jublu pour nga toroxalee ko saytaane waaye nag bul fekk ci jax-jaxal gi ndax fuqaha yi dañuy wax ne jax su fekkoon ne am na jàngo am na saafara jàngoro la joo xam ne bu saafaraam mooy dëdd ko rek bañ koo bañ koo bañ koo bañ koo topp waaye su fekkee dangay ngay moom rek du saafara saafarawu mukk moo tax mu ne laysa lil waswasati dawaun ila al i'rad an waxyi shaytaan moom daal jax-jaxal jàngoro la joo xam ne saafara ja muy ordonnance mooy dëdd ko rek bañ koo faale moo waral nag comme dafa lay gaar bët bu set dana la gaar benn yoon wala bët bu set mu gaar la ñaari yoon wala sax bët bu set mu gaar la bi maanaa ñetti yoon ci misaal wala sax bu la gaarul tey bu subaa mu gaar la bu la gaarul suba gannaaw suba mu gaar la su boobaa kon yow fexeel boo jullee ba bu la gaaree rek fexeel ba julli ga jeex bu julli ga jeexee rek nga sujoot ba'da salaam toroxalee ko seytaane waaye bul topp sa jax-jaxal gi ci lim lay indil moo tax mu ne wal mu waswisu aji jax-jaxal yettulu ko na bàyyi al waswasata jax-jaxal ga min qalbi ci xolam waaye walaa yaati bu mu indi bi ma sàkk ci lim sikk boobu moo waral euh, bu lim sikk naan boobaa moom bu ne ñaar laa amam ñett moom na jàpp ne ñaar laa am na jàpp ne kon ñett laa am bu ne benn laa ñaar na jàpp ne ñaar laa am bu ne maanaam ñett laa xam mbaa ñeent na jàpp na ñeent laa am su demee nag ba julli ga jeex ba mu sëlmal mu sujjóot bi maanaa ba'da salaam moo waral mbooleem kuy sikk dañuy jàpp nga jàpp lim ba gën a néew ñettam ñaar jàppee ko maanaam muy ñaar bennam ñaar jàppee ko muy benn la gën a néew sujjóot naam sujjóotuma jàpp ko ne sujjóotuma ñaari yoon laa sujjóot wala benn jàppel na benn yoon laa sujjóot ba mooy ki nga xam ne dafa takkoo jax-jaxal ku takkoo jax-jaxal moom bu ko loolu gaaree lim ba gën a bari lay jël ñaar laa xamam ñett def ko muy ñett sujjóot naa ñaari yoonam benn defal na ñaar laa sujjóot soo demee ba julli ga jeex nag ba nga sëlmal nga toroxal seytaane ci sujjóot ñaari yoon muy ba'da salaam après sëlmal loolu mooy sa àtte léegi nag moo tax mu ne euh, wal mu waswisu aji jax-jaxal yetturu ko na bàyyi waswasata jax-jaxal ga min xal bi ci xolam waaye walaa yaati bu mu ma sàkk ca lam sikk bu mu jàpp la gën a néew na jàpp la gën a bëri rek fii ca moom walakin li fi nekk nag yasjudu na sujjóot ba'da xam sikk na fi siyaada dañ ci dolli aw nuqsaanin wala wàññi moo xam lam sikk wàññi la wala dolli la kooku konte wut moom daal na fexe rek def la gën a bëri bu julli nga jeexee rek mu sujjóot ba'da salaam toroxale ko seytaane bana wax ja wa man jahara ku biral fil xunooti ci xunóot fala sujjóot dee sujjóot alayhi di ko war xunóot nank lañ ko war a jàng muy ñëw ca ñaareelu rakkaxab suba ba gannaaw ba fatiha jak saar waa jeexee avant ngay rukkoo nga ko war a jàng allahuma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka ba mu jeex nanka lañ ko war a jàng boo juumee jàng ko ca kaw jéggal nañ la ko yokk bu yokk buñ konte hut la su boobaa doo ko sujootal dara moo tax kon loolu mooy saxatte walakinahu li fi nekk nag yukrahu def na sib hamdahu ak tayam koo xam ne yaa ko tay di xunóot di ko jàng ca kaw comme na nga jàngee woon fatiha ko saar wa yow dee def nga loo xam ne luñ sib la waaye nag yàqut julli ga de ba tay tamit doo ko sujootal bana wax jooja saa saada ku dolli suurata saar fii rakkaatay sa ñaar rakkaaya axiratay ni ñaar yu mujj ya fala sujud de sujud xal di ko war mooy yokk buñ konte wut la ba tey ku ne xam na ne ñaari rakkaxa yu mujj fatiha rek lañ ca war a jàng tusubaar kay ñaari rakkaxa yu njëkk ya fatiha ku saar mais ñaari rakkaxa yu mujjee fatiha rek timis ak gexe ñaar rakkaxa yu njëkk ya maanaam fatiha ku saar waaye ñaar yu mujj ya bu dee gexe ga fatiha rek bu dee timis benn bu mujj ba fatiha rek yow nag boo juumee jàng ca fatiha ku saar maanaam yokk buñ compté wut la jarul ngay sujootal dara julli ga wér na jéggal nañ la ko moo tax mu ne waman saada ku dolli surata saar fi rakaate ca ñaakar ca ca ñaar rakkaaya axira tey ne ñaar yu mujj ya fala sujooda alay sujood warut ca bana wax jooja waman ak ku dégg zikra muhammadin turu muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa huwa ta moom fi salaati ca biir julli ga fa salla mu julli alayhi ci muhammad fala shay a dee dara alayhi di ko war ñu ne ko xanaa bu ko tayut kay mu ne sawaawun aji xemoola kaana moo xam nekk na saa yéen di ak jamaj aw amidan mbaa mu tay ko aw xaayiman baa ma nga ko fekk ca taxawaay ba ca fatiha wa saar wa aw jaalisan mbaa ma nga ko fekk ca toogaay ba ca taaya ga dara newu ca jëggal nañ la ko yonentu bee foor ba nga xam ne boo toogoon di julli dégg benn waaye ne muhammad nga ni sallallahu alayhi wa sallam fu mu la man di fekk ba tax nga wax loola jéggal nañ la ko yàqu dara ca julli ga moo xam ba lay fekk yaa nga taxaw di jàng fatiha mbaa saar mbaa bam lay fekk yam la fekk ca toogaayu taaya ba moo xam fam la fekk ca sujjóot laag ya ca aju yooyu yëpp jéggal nañ la ko julli gi nga julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam bana wax ja wa man qaraa ku jàng suuratayni ñaari saar fa akasara topp lu gën a bëri ñaari saar fii rakahatin ci rakaha waahidatin bay benn benn masala ngoog aw xaraja wala mu génn min suratin ci saar ila suratin jëm ci saar ñaari masala ngoog aw rakaha wala mu rukkoo xabla tamaami suurati njëkk mat ak saar ñetti masala ngoog mu boole leen ñoom ñett yëpp ne fala shay'a déet dara ale di ko war fi jëmee salika ci mbooleem loola kon dafa bëgg a wax ne dañoo bëggoon bu fatiha jeexee nga jàngaw saar rek yow nag boo sawaree jàng fatiha jeex nga jàng qul huwallahu ahad mu jeexati alquran ja neex la nga teg ca qul a'udhu bi rabbil yi ñu ne déet waaye mu neexati nga teg ca qul a'udhu bi rabbin naasi ba tey dara néewut ca jéggal dara néewut ca li nga yokk du dara alquran nga jàng nga jàng rek wala bi maanaa aw xaraja min suratin ila suratin bi maanaam ngaa dal ci qul wallahu ahad commencé na qul wallahu ahad allahu samad ba mu commencé ci samad rek xam ci rek baxi ko fa commencé ne qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma xalaqa continué ba mu jeex ba tey tamit loola gënut waaye nag ba tey yàqut dara ki julli ga waaye li gënoon nag boo tàmbaleew saar koom guddut ta nga mokkal ko jàng ko ba mu jeex nga door a dugg ci waneen saar bu la neexee tamit nga xem ca saar woowa rek waaye xataa boo daloon ci saar wi jeexut nga baxi fa saar wa jàllil bi ko dem ci weneen saar tamit yàqu dara bu la neexoon tey nga commencé alif lam mim zalikal kitab la rayba fihi hudalil muttaqin jàng ci ñetti ñetti laaya baxi ko fa dem del ca boppu ala imran mbaa nga baxi ko fa dem del ca qul wallahu ahad yàqu dara bana wax jooja aw rakaa wala mu rukoo qabla tamaami suurati wala njëkk mat ak saar wa sax da ngaa commencé rek jàng fatiha mu jeex rek nga commencé ne qul huwallahu ahad allahu samad daa di rukkoo ba tey baax na yàqu dara ki julli ñetti masala yëpp dara yàqut ca bana wax jooja wa man ashaara ku junji fii salaati yi ci juleem bi yeddi ci loxoom aw rësihi mbaa ci boppam fala chia de dara xale di ko wax dafa am ku la wax dara rek am lu muy laaj wala loo xam ne daf koy kii rek nga junj ko ci sa loxo xam naa bu doon tele bi sax ñu mën a wane ni ñuy junjee wala nga joxoñ ko ko ci sa bopp bi su ko defee loolu dara niwut ca dafa ñëw ne waa am sama portable bi di laaj noonu rek nga def sa loxo nii maanaam joxoñ ko ko wan ko ne ko mu ngi ci roon tele bi wala yooyu joxoñ télé ba dara niwut ci jéggal nañ la ko wala nga joxoñ ko ko ci sa bopp bi dara niwut ci bana wax ja wa waman karara képp ku baamu fatihata fatiha saahiyan ci aggi jamaaj sagada na ko sunatal ba'da salaam yi gënaaw sëlmal fatiha wenn yoon lañ ko war a jàng su fekkee da ngaa juum jàng ko ñaari yoon ah da ngaa jamaaj te fekk jamaaj a tax sunatal ba'da salaam ndax yokku nga waaye wa in kaana bu nekkee nag amidan di aggi tay ko fa zahiru lu feeñ albutlaanu mooy yàq ak julli ga lim ci nam mooy lañ sukkandiku ci fuqaha yi wax ji gën a wér nga dem jàng fatiha ñaari yoon ci benn rakkaa te fekk yaa ko tay julli ga yàqu na loolu mooy li gën a wér soo ko tayut nag demal nga sujjóot ba'da salaam mooy bu julli ga jeexee ba pare nga sujjóot ba'da salaam muy avance ab après sëlmal bana wax ja wa man tasakkara ku fàttaliku suurata saar ba'da inxinaa yi gannaaw ba mu lunkoo ila rukkooxe jëm ci rukkoo ba falaa yarjax bu mu dellu ilayha jëm ca saar wa déedéet yow ngaa jàng fatiha ci rakka bu njëkk war caa teg aw saar nga fàtte caa teg saar fàtte ko dem rukkoox yi ba sëgg ba commencé lunku du sa xel di ko daj bu ko bàyyi ndax jàng saar sunna la te dem diru kooy farata la kenn du baxi farata dem di defi sunna mi ngi mel ni rek na nga ko jàngee woon ca njàpp ku doon jàpp raxas loxo fàttee galaxndiku fàttee soroxndiku tëb sëlmu ba muy dem bay sëlmu xelam daj ko du dëppaat day continuer njàppam la bu jeexee mu galaxndiku soroxndiku dem waaye nag du baxi sëlma bu dem di galaxndiku soroxndiku kon tamit koo xam ne dangaa waroon a jàng fatiha ku saar ci rakaxa bu njëkk wala bu ñaareel nga jàng fatiha rek avant nga cay tegaw du ko defee dem di rukkoox yi ba nga demee bay sëgg sa xel daj ko continuel bu julli nga jeexee nga nga sujjóot lu ñu tuddee xabla salaam xam ne ngaa wàññi saar muy avant ngay sëlmal ci ngay sujjóot ndax dangaa wàññi sa attengoog ba ca tegu nag mu ne waman waman tasakkara ko fàttaliku si rayeelu awil jëhra wala biral euh, wala biral mu fàttaliku ko xabla rukkoox yi njëkk muy rukkoo aada na baamu xiraata jàng ya fa in kaana bu nekkee zalika loolu fi suurati ca saar wa wax daha moom dong ahadaha na ko baamu wala sugo de suñu xal di ko war wa in kaana bu nekkee fil fatiha ca fatiha ja ahadaha na ko baamu bu paree wa sëga dama sujoot ba'da salaami gannaaw sëlmal muy après muy muy maanaam après sëlmal luy loolu yow julleeg tusubaar nga doon julli ci misaal waroon koo yeelu fàtte ko jàng ko ca kaw ca fatiha ja ak saar wa te bi nga koy demee ba koy fàttaliku dem nga ba nga xam ne yow yaa ngay rukkoo sa xel door di ko daj dem bayru ko waru koo sa xel door di ko daj bul dëppaat continuel bu julli nga jeexee nga sujjóot rek li ñuy wax ne fu ñu waroon a yeelu nga dem biral fa yokk nga kon sujjóotal ba xam ne salaam su fekkee fu ñu waroon a biral la nga dem yeelu fa muy timis ak jeexee wàññi nga nga sujjóot maanaam xabla salaam su fekkee ne nag léegi affaire boobu muy euh, euh, euh, maanaam biral ga saar wa rek la da nga jàng fatiha ca kaw muy timis waroon caa teg saar wa ca kaw nga fàtte yow nag saar wa nga far yeelu ko ba saar wa jeexee rek sa xel daj ne ah man ndeke eh, saar wi dama ko yeelu di yàquwut demal nga jàngaat ko ca kaw la place ba laaj door a dem rukkoo bu julli nga jeexee dara waru ca comme saar wala su fekkee ne nag faatiha ji la nga jàng waroon koo jàng ca kaw yow nga fàtte ko dem jàng ko nànk avant ngay rukkoo sa xel daj ko demal nga baamu xat faatiha ja la place ba laaj su dee biral la laaj ñu war ko jàng ca kaw nga dem jàng ko ca kaw bu ko defee bu julli ga jeexee nga dem sujjóot ba'da nga sujjóot ba'da salaam xam ne da ngaa yokk muy après sëlmal su fekkee place ba dafa laajoon maanaam euh, wax wax nànk yow nga dem wax ca kaw kon yokk nga ba'da salaam la su fekkee dafa laajoon maanaam wax wax ca kaw yow nga wax nànk su boobaa wàññi nga su boobaa kon qabla salaam la muy avant sëlmal kon nag loolu foo war a jàng daal feeg rukkoo goo sa xel daj ko bàyyi li nga doon def ta nga dem jàngi la place ba laaj su paree su fekkee da ngaa yokk xam nga su fekkee da ngaa wàññi xam nga fu ñu war a biral ku fa ku fa ku fa ku ku fa yeelu wàññi nga fu ñu war a yelu ku fa biral yokk nga nga su jot loola su fekkee loolu nag ci saar wi rek la la jëggal nañ la ko dara warul ca su fekkee ci fatiha ji la la moom ba tax nga baamu xat fatiha ja fokk maanaam nga sujjóot ndax da ngaa yokk euh, fatiha jàng ko ñaari yoon mooy jàng ko jàng ak goo xam ne dañ laa waxoon jàng ko ca kaw yow nga dem jàng ko su boobaa kon nag yow su paree maanaam nga sujjóot xabla salaam moom la wax noonu moo tax mu ne waman tazakkara ku fàttaliku si ra yeelu awil jëxra wala biral te ba mu koy fàttaliku xabla rukkoo yi njëkk rukkoo la rukkoo agut na baxi la lam neexoon aada mu dem baa mu xiraata jàng ya jàng ya nag ñaara mën a xam benn muy saar wa wala muy fatiha ja wala muy ñoom ñaar fa in bu nekk zalika loolu fi sóor ci saar wa wax daha moom dong moom tax nga dem baamu ko aha la place ba laaj te bu paree wala sujuda alayhi déet du ko dara du ko war ndax alquran la yokku rek waaye wa in kaana bu nekkee na fil fatiha fekkee fatiha ja moo tax mu dem baa mu ko la place ba laaj ahaadaha na ko baa mu wa sajada mu sujud ba'da salaam yi gannaaw sulmal fokk ko baa mu xaatee ca kaw daf koy sujudal na wax ja wa in faata su fekkee dafa faat nag bi rukkooy ca rukkoo ba bi mu koy fàttalikoo xas na rukkoo ba pare kon xam nga kenn du dëpp ci rukkoo dem di jàngi fatiha ku saar maa ngay dem di jàngi saar kon kay sa gën na sujjóor li tarkil jëhri ngir baxi biral ku baxi biral jàngoon nga ko xabla salaam yi njëkk sëlmal la wali tarki sirri ak ngir baxi fekkee baxi yeelu mu dem sujjóotal ko baxal salaam yi gannaaw sëlmal la muy après loolu kaana moo xam nekk na fil fatiha ji ci fatiha ji awi suratu mbaa sar wax daa moom dong foofu moom ñoom ñaari ñoo fi am su fekkee bi nga koy fàttaliku xas nga rukkoo ba dabaatal manta amati rukkoo nga moo xam fatiha ja la moo xam saar walla dabaatal man taxamati demal nga dem sujooti rek su fekkee da ngaa wàññi nga sujoot xabla salaam su fekkee da ngaa yokk nga dem sujoot ba'da salaam saa atte jeex na su fekkoon ne nag avant ngay rukkoo la ko sa daj te mu nekkoon ca saar wa rek demal nga baa mu jaxaat saar wala place ba laaj paree dara waru ca su fekkee fatiha ja la te fekk avant ngay rukkoo la ko sa xel daj demal nga baa mu xaj jaxaat fatiha ja soo paree maanaam tegaat ca saar wa waaye bu julli ga jeexee da nga sujoot ba'da salaam ndax yokk nga jàng nga fatiha ñaar yoon léegi nag mi ngi jàngale ree ci julli moo tax mu teg ca ne euh, waman daxika ku ree fi salaat ci julli batalat yàqu na julli ka kay ku ci ree julli ka yàqu na lii yonentu bi moo ko wax dafa mos di julli am genn kàmb gu nekk ci wetu kanamam benn waay bëgg a ñëw julli na muy doxee rek ne ma la dana pëlëb ci biir kàmb gi saaba ya nag ña ko féete woon gannaaw yonentu bi di ko ree xam nga dafa am nit ñoo xam ne fu ñu gisee lu reew rek foog ñu ree bi yonentu bi sëlmalee rek ne ana ñi reewoon ñu ne ñun la mën a jugleen ngeen baamu gi seen julli moo waral ree ku ko def ci julli julli ga na soo ko tayee yàqu na boo ko tayut yàqu na te ree di ko tay ci julli dafay jural kay ree lëndëm lëndëmi bàmmeel ëllëg yowmal qiyaama muy alqi alqiyaamatu sughra nañ ci bàyyi xel kon moo tax mu ne waman daxika ku ree fi saadi julli bat la yàqu na sawawun aji xamala kaana moo xam nekk na saa hi yanti ak jamaj aw hamidan mbaa muy ak tay ko moo tax sax mu tekke ne wala yadhaku du ree fii salaati si julleem ka illa ghafilun ndare ku sàggan ku sàggan rek mooy ree ci julli mutalaa'ibun kay aji fontu waaye wal mu'minu ko gëm yàlla ida qaama bu taxawee li salaati jëm ci julli arada day dëdduloo bi qalbi ci xolam an kulli ma siwallahi ci lépp lu dul yàlla da koy génne ci xolam subhaanahu tudd na ma ak sellam wa taraka mu bahi duniya hadduna wa ma fiha ak lépp lu nekk ci hadduna hatta yahdura ba mu teewal bi qalbi ci xolam jalalallahi màggaay ak yàlla subhaanahu tudd na ma ak sellam wa azamatuhu ak màggaayam wa yartaid dana lox xalbuhu xolam ba wa bu dana wegu ragal nafsuhu bakkanam min haybatillaahi ngir weg yàlla jalla màgg na jalaaluhu ak màggam fa haadihi lii de salaatul muttaqiina mooy julleeg ñu ragal yàlla ña waaye julli ree kooku gis mu koy def caaxaan kat la fontu la ak gëm yàllaam ku lu néew la ak maanaam ak caay-caayam ak caaxaanam maanaam lu bëree bëri la kon nag ku gëm yàlla du ree ci julli amoon na benn wëli yóbbu yàlla boo xam ne dafa amee woon tànk maanaam jabet ñi war a dog tànk ba baay doom ji ne leen sama papa daal bu xasee nekk ci julli dootu yëgati dara waaye dafa bàyyi ba nga xam ne rukkoo na ba sujjóot na muy tëralee tànk ba di sujjóot noonu rek la ñu jël maanaam tànk ba dog ko yëgul ko sax waaye ba mu jugee foog ne moom ma nga tànk ba bay taxaw rek ci la daanu door a yëg ne moom ndekki manqué na benn tànk yonentu bi bu daan julli soo koy jub da ngay dégg maanaam euh, dënn ba na muy riiree mel ni kaw dir gu ñuy toggee yàpp di bax ngir ragal yàlla kon nag yow boo demee ne yaa ngay julli am ak sa borom sa borom audience bi gën a màgg mu dëxal la ca yool bu rëy ne yaa ngi wax ak man nga di ma wax ma lay tontu amoo dara loo njukkale yàlla lu dul ree loolu mooy ñàkk respecté yàlla pire te buur yi àdduna yii koo ca demoon tey yaakaar ko ba mu tey woola audience waxuma sax ab buy waaye bu doon ministre rek wala ab gouverneur danga nga sol yére yi nga gën a fonk ànd ak moom toog ko buy wax nga jël sa nopp yi sànni ko ko doo nangoo sax ree foo toll maanaam yaa ngi ànd ak sa dignité sa personnalité di déggee nag buur yi buur yi jàllar bi ko ne yaa ngay ree di jëf yëfi caaxaan ak yooyu kon loolu ku bëri caaxaan rek moo koy def moo waral ree ci julli dafay jural boromam lëndëm ak bàmmeel yowmal qiyaama waaye wala shay'a de dara ale di ko war fii tabassumi ci muuñ muuñ moom jéggal nañ la ko moo tax sa yonentu bi dundam lépp mosta ree ba xaqataay dafa daan muuñ rek sayyidun dihkuhu tabassumu wal masyu naa wal wa mu nawmu irfaau loolu la ahmadu busayri yu wax mu ne sang la boo xam ne bu daan wax bu daan bu daan bu daan bu daan bu daan bëgg na ree day muuñ xëpp na sax mu muuñ ba nga gis sell ya ay yoon rek lañ ko konte nga gis sellam ya waaye bu daan dox tamit nànk lay dox di sentir ni suuf ci lañ ko bind su génnee àdduna ci lañ koy denc waaye nelawam tamit gam-gamal la waaye du wutaan ku daan nelaw ba yandoor di xaran foo tollu dégg xaran nga xam ne tey mën ngaa dugg ci néebu du ne nga def nga tëdd fekk moom du la yëg ndax moom bu daan nelaw ñaari bët yaay gëmm waay fekk xol ba moom daanul nelaw ida naamatil aynaani wal qalbu lam yanami na xol ba du nelaw su ko defee maam alaaji abdoulaye ñes ku bañoon xaqataay la comme mës a dégg ngay ree ba xaqataay day wax ne waxal leen ma ko mu ñëw mu ne ko ngaa jéggi siraat mu ne ko déeréet ngaa mukki ci safara mu ne ko déeréet ngaa mos dee ne déeréet ngaa dugg ci lëndëm ak bàmmeel mu ne déeréet dangaa dugg xal jaana mu ne déeréet mu ne ko yii yëpp nekk sa kanam looy xaqataayati nit ki kay bu bu xelaatee dee ni nexee ci kanamam xelaat bi maanaa e, lëndëm ak bàmmeel ga xelaat ñaari malaaka ya xelaat bi maanaa e, dekki ga fu mu war a téye téeréem xelaat maanam peese ba jéggim siraat ma dëgg dëgg xelaat loolu kenn waru koo war a xelaat di xaqataayati waaye gis nga ko tubaab yi yëpp feex nañ rek ba suñ ngëm ngi ñu koy gën di wàññi rek indil ñu ay film yu kenn xamul ñu koy seetaan ci tele bi yi ñu seetaan ci ñu koy seetaan maanaam ci ci ci maanaam cinéma yi yii ñu koy seetaan maanaam ci théâtre yi kenn ku nekk jënd jalab kaset dugal sa biir di seetaan di ree rek sa xol gën di di di dee ndax noo gën di reexee sa xol day gën di dee ree dafay wowal xol su ko defee nag sa xol di gën di wàññeeku gëm yàlla rek nga nekk ca foo ne dara su ko defee da nga dem di julli fekk julli ko danga def yu bari fekk defuloo ko ndax xol ba ba ko war a def ji dund néxatu fa yu ci bari jëmm yaay dox rek waaye fekk xol ya dee nañ bu yàgg mu teg ce ne wa bukkaawul xaashi'i jooyu ku ragal yàlla fi salaati julli muxtafarul lu jéggale la di jong ba ci kanam rek nga ragal yàlla jàng aaya bu raglu comme ni nga ko gisee ci imaamu Makka yi ku mel ni su suday suyu ak ñeneen ña jàng ay aaya rek seen xel am lu ñu daj rek ñuy jooy yooya jooy moom jéggale nañ ko nga déggee ci na kon nag képp kuy julli jooy jooy luubu mooy daal xamadi ñàkk teggihin yaruhat yi tax ngay jooy kooku moom jooy jooyu jéggaluñ ko day yàq julli ga waaye jooyu ku ragal yàlla moom day yàq moom jéggal nañ la ko moo tax mu ne wa bukkaawul xaashi'i jooyu ku ragal yàlla mooxu tafarul luñ jéggale la bana wax ja wa man ansata ku cellantal li mu taxaddisi ñeel ku waxtaan xalilan lu néew falacia dét dara àllahi di ko war képp koo xam ne da doon jul ci kanam dégg ab rajo muy am ñu muy tudd ñoo xam mel ni tàgge nga xaw a sànni sa xel wala nga am bi maanaa loo xaw a dégg di ko cellantal asi waxtaan sànni ca tuuti rek kooku maanaam jéggal nañ la ko waaye nag jël sa xel mi yépp jox ko waxtaan wa ba xamatoo ci fi nga nekk kooku moom baaxut wa man xaama ku jug min rakka tey ne baxee ko ci ñaar rakka xabla juloo si njëkk muy toog fa in tasakkara bu ko fàttalikoo xabla an yu fariqa njëkk muy teqalikoo arda suuf bi ñaari loxo ya waru ko ba tey ñaari bët mi rajax na dellu ila juloo si dañ ko toogaat wala sugo desunal di ko war wa in faraqa bu teqalikoog suuf nag tamaa daal na continue walam yarjax bu mu dellu si bu julli ga jeexee wa sagada mu sujjoon xabla salaam yi njëkk sëlmal wa in rajaxa bu delloo nag ba'dal mufaaraqati gannaaw ba mu teqalikoog wa ba'dal qiyaami ak gannaaw ba mu taxawee saahiyan ci agi jamaj aw hamidan mbaa moo koy tay saxat wér na salaatoo julleem nga waaye wa sajada na sujood ba'da salaami gannaaw sëlmal dafa boole ay masala dafa bëgg a wax ne képp ko xam ñaari rakka war a toog taaya nga fàtte ko bëgg a teqalikoog suuf ba nga demee di bër bëri noonu waaye sa loxo yi ak sa bët woom yi teqalikoo ko te suuf la sa xel daj ko toogaatal nga continuer taaya indi na ñaar rakka ya des gannaaw bi nga jugee bu paree dara warut ca yaa jéggal nañ la bërbëri yooyu nga def mu yëngatu ga comme teqalikoo goog suuf rek ci baduwam ak loxo ya yëngatu googa dara néewu ca jéggal nañ la ko mu ne nag su fekkee sa loxo ya teqalikoo nag suuf ak woom ya bul dellu siwaat continuel nga dem bu julli ga jeexee nga sujjóot xabla salaam xam ne wàññi nga toogaayab digg ba ak taaya bi nga waroon a taaya avant ngay sëlmal ci ngay sujjóot xam ne da wàññi sa loxo yi teqalikook suuf sa bët wóom yi nga dem ba taxaw waay waay bul toogati continuel bu julli nga jeexee nga sujjóot xabla salaam muy avant sëlmal su fekkee ne yow da ngaa juum wala da réer jànguloo xàmmeehuloo te laajtehuloo nga far toogaat gannaaw bi nga taxawee ba pare nga far toogaat ba tey baax na julli nga wér na waaye nag bu julli nga jeexee da nga sujjóot lu ñu tuddee ba'da salaam kon su boobaa après sëlmal ngay sujjóot fii ndax yokku nga jug ba pare toogaat ba loolu yokk goog nga yokk loolu moo waral maanaam ngay sujjóot ba'da salaam kon nag ñetti masala yooyu moom la boole ci wax jooju su ko defee nag waman nafaxa ku wal fii salaate yi ci julleem saa yéen di ak i jamaj sage dana si yooyu ba'da salaam yi gannaaw sëlmal wal bokkul ci julli boo ko tayee sa julli nga yàqu na moo tax ma ne wa bu nekkee amidan di ak i tay ko batalat yàqu na salaatoo julleem nga xool sajaada bi ngay war a julli mu am suuf nga bañ ne su ma ci sujjóotee suuf ci taqma wala nga gis melentaan ak yooyu nga ne naa ëf place bi ma war a sujjóot sa julli nga yàqu na su fekkee yaa ko tay su fekkee tayuloo ko sujjóotal ba'da salaam muy après sëlmal ndax da yokk ndax wal ak wax ñoo xem bana wax jooja wa man atasa képp ku tisooli fii salaati si julleem falaa yash falaa yastaqil bu mu soxlaxoo bilhamdi ki sant yàlla kuy tisooli kay jërul ngay wax alhamdulillahi rabbil alamin continuer rek la nga neexoon jëru ko waaye boo ko waxee tamit yàqu julli ga waaye dara waru ki tamit jéggal nañ la ko wa du bu mu delloo ala man ci nga xam ne sammatahoo ndokkeel na ko su fekkee dafa juum ba tax mu ne alhamdulillahi rabbil alamin benn waay ne ko ko laa jërut mu koy del ne ko la naa wa lakum jërut ko moo tax mu ne wa du wa bi maanaam wala du la woon bu mu delloo ala man ci nga xam ne sammatahoo ndokkeel na ko ba tey tamit buy julli wala yu sammitu du ndokkeel haati seen ku tisooli fa in hamida bu santee laaha yàlla fala shia dét xal di koy war ku tisooli ci julli lañ gënaloon mooy mu ñàkk rek sant yàlla continuer ca mbir ma continuer bu santee yàlla ne alhamdulillahi rabbil alamin ba tey yàqu dara jéggal nañ ko ak fu mu ko mën a fekk waaye nag yow ma ko dégg bu fa nekk naan ko ko yarhamukallah déedéet bu ko ko wax baxi ko mu continuer ci jullee ga bu ko delloo bana wax jooja wa manta saa aba ku bébbali fi salaati si julli na mëdd faahu gémmañam ga wala yan fusu bu mu li illa fii saw bii ndara ci yéreem min xayri ixraaji xurufin ci lu duhut génnee xaraf da ngay julli ba ci kanam nga bébbali jëlal sa loxo bi su ko defee bu dee ndeyjoor bi nga jël jëlal maanaam euh, biti ndeyjoor bi nga dëppee ko maanaam sa gémmañ gi su ko defee nag euh, bu fekkee nag maanaam bu càmmooy bi la su boobaa biti càmmooy ba ngay dëppee sa gémmañ gi ndax fuqaha yi dañuy wax ne loxol càmmooy mooy ndabal sobe ndabal sobe li mooy biir gi moo waral biiru loxo càmmooy kenn du ki dëppee gémmañ ci bébbali su boobaa biti ga nga koy dëppee waaye bu dee ndeyjoor bi nag moom biir ga moom nga koy dëppee su ko defee nag nga bañ nag booy bébbali nga indiwaale xaraf xaw am na ñoo xam ne bu ñuy bébbali sax ku leen jege dañ la xaw a dàq ca yuuxuwaale carrément loolu sax boo ko defee day ree kontaan moo waral kenn du bébbali def loola su ko defee nag soo naree tafli na nga jël tafli nga fompee ko sa yére yi ndax yow tafli yi du sobe nit ki buy dund lépp lu génnee ci moom lu dul maanaam ñaari génn waaye ci xanam ak wér ak yooyu ak baax ak yooyu ñoo cay sobe su ko defee waaye taflit yooyu mu mu ba mu mu mu mu jël ko Euh, maanaam tafli ko ci e, yëreem bi fompee ko ko bañ a génnee taflit ci xaraf ya ndax boo ne tëf rek ci taflit rek te fekk yaa ko tey julli ko yàqu na ndax loolu wax la su fekkee tayuloo ko nag da ngay sujjóot ba'da moo tax ñi bëgg boo nammee tafli jëlal taflit ya ko ci sa biir sa kaw yëre yi wala sa kaala gi ndax loolu duhut sobe waaye nag bul génnee xaraf boo génnee xaraf su fekkee yaa ko tay rek julli nga yàqu na soo ko tagit ba'da salaam ngay sujjóot moo tax mu ne min xayri ixraaju xurufin ju duut génnee xaraf bana wax ja wa man sàkk ku sikk fii hadasin ci toj aw najaasati wala ci sobe fata fakkara mu xelaat fii salaati si julleem gi xallan lu néew su ma ta yàqana topp mu hóolu taxaarata ak laab fala che a dédéral di ko wa da nga doon julli ba ci biir rek ngay sikk sàkk ne waa man est-ce que sama njàpp tojut wala aha kay naa tojul de mu jigi sa xel daj ne déedéet tojul de yaa ngeeg njàpp pire lu mat sëkk xelaat googu nga xaw koo xelaat door a dellu si jéggal nañ la ko dara newut ci waaye nag boo xelaatee ba sa xel jox na la sa njàpp la toj na julli gi nga nekkoon yàqu na demal nga jàppi haat su ko defee ñëw commencé waat julli ga ca commencement ba bana wax ja wa ma nil tafata ku gestoo fi salaati si julli saa yéen fekk dafa jamaj fala chia de denal di koy war gestoo nii rek fekk sa loos wee dem wax dëgg yàlla fekk tayuloo ko dara newut ca jëggal nañ la ko waaye nag wa intahamada bu ko tayee fa huwa moom makruhun luñ sib la di koy ku xas jàkkaarloog sa borom koy gestu waaye wa ini sadabara bu dëddoo xiblata xibla yaa gestu ba dëdduwaale xibla bi ah kooku nag xataxa na dagg salaata julli ga julli ga yàqu na bana wax ja wa man salaa ku julli bi xariirin ci malaanam soy soy mooy suwaa yëri yu foor yooyu bur yi di mën a sol aw zahabin wala malaanam wurus aw saraka mbaamu sàcc fi salaati sa biir julli ga aw nasara mbaamu xool mu xaraman lu ñu xaraamal di julli sàcc sa bët bi seetaan film ba ñeeñ tubaab yi di fóonanteeg def yooya wala ku sàggan nga xool awraam fa huwa moom aasin mooy na yàlla ci ñeenti masala yi waaye wasalaatoo julleem nga sayhatun aji wér la kon nag képp ku julli sol malaanam suwaa wala malaanam wurus wala nga jaaroohoo jaaroohoo wurus wala nga takk maanaam ceen ak wurus wala nga takk ceen ak xaalis ak yu mel noonu wala lambaag yooyu mooy nga yàlla ca def ga waaye julli ga moom wér na ndax lépp loo xam ne dañ la koo terewoon ca biti julli soo ko defee ca biir julli ga tamit dañuy jàpp ne bàkkaar bay gën a yokk waaye yàqu julli ga ndax boo seetee sol malaanu suwaa tere nañ la ko ci biir julli ak biti julli jaarooxoo jaaroob xaalis wala maan maanaam jaarooxoo kon jaaroob lu benn jaaroob xaalis ñaari dërëmi yoon moo xam ñetti jaaro nga takk wala lam wala ceen loolu lépp dafa xaraam tere woon nañ la ko ca biti julli kon boo ko defee ci biir julli ga tamit dafay da ngay gën a yokk rek xar mi kawar ci lu xaraam waaye yàqu julli ga naka noonu tamit wala nga sàcc xam nga sàcc tere woon nañ la ko ci biir julli rawati ci ci biti julli rawatina biir julli nga sigoot ak waa ji rek poosam dix mille francs wadd ci rek maanaam nga jël ko toxal ko dugal sa poos a ah, def nga lu xaraam de waaye yàqut julli ga su ko defee nag wala nga xool lu xaraam xool lu xaraam ba nga julleegut lañ la ko tere kon bu fekkee da ngaa julli def ko tamit da gën ngaa xam lu xaraam ci lu gën a bon rek waaye nag yàqut julli ga kon nag waman salaa ko julli bi haririn ci malaanam suwaar aw sahabin wala malaanu wurus wala mu jaaroohoo jaaroobu wurus wala mu takk ceen ak wurus te fekk góor la laa wax buy jigéen moom dara newut ca wala mu takk lamab wurus wala mu takk maanaam lu hëpp benn jaaroob xaalis boo xam ne ñaar dërëmi yoon la yëpp bu ko defee aw saraqa mbaamu mu sàcc fi salaat ca biir ga aw nasara mbaa mu xool mu xaraman lu ñu xaraamal fa huwa moom di aasin mooy na yàlla lim def bon na lool waaye wasalaatoo julleem ga sa sayhatun aju wér la